wal xamsiin ba'dal mi'atayn baabu karaamaatil awliyaa'i wa fadlihim kon walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ chapitre deux cent cinquante deux jeexaloon nañu ko ci Riyaad bi te xadis biñ ci mujj woon gis mu doon xadis mille cinq cent deux al imaamu al xaafidu rahimahullah an-Nawawi rahmatan waasi'a mu ne woon wa an ibni Abbaas radiyallahu anhumaa anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yaquulu inda al-karb kaana yaqulu inda al-karb laa ilaaha illa allahu al-aziimu al-haliim laa ilaaha illa allahu rabbul arshil aziim laa ilaaha illa allahu rabbus samaawaati wa rabbul ardi rabbul arshil kariim walillahi alhamdu wal minna muy lu ama amaanu solo tey mu indi di jeexal kitaabu daawaat ci chapitre bu mujj muy bunt bu mujj ci téere ab daawaat boo seetloo mu tudd ko d'abord bunt boobu mu tudde ko baabu buntu bii ñu war gis baabu buntu ñu tudde ko buntu karamatil awliya buntu bi nga xamante ne mooy karamaat muy plurielu karama karamatun karamatun mooy loo xam ne lu yàllay terale la al awliya ñi nga xam ne ñooy parandoom yi nga xam ne lan mooy wal yi suñu boroom moo ko moo ko moo wax mooy kat waaw moo taxit ci li mu wax la ñuy doyloo képp jarul di jaar feneen waaw jarul di jaar feneen ak lu keneen wax waaye borom bi moo ko boppam moo ñu melale kan mooy way ñan ñooy awliyaullah ñan ñooy parandoo yi borom bi tabaraka wa taala bunt bi imaam indi ko di wane ñooñu nga xam ne ñoo param ñoo parak seen borom ñoom la seen borom farak ñoom la borom bi méngoo seeni mbir ndax lan jaamu gi ñu nangoo incarné ci seen kanamu boroom njaam liñ nangoo incarné te nangu ko waaw ay mbir yoo xam ne boroom bi da koy jaarale ci seen loxo muy xar ko aada yoo xam ne day xar baax du saa suñu koy gis waaw du ko mu neex def waaw loo xam ne mayu yàlla kese la lu yàlla feesaya ci ñoom waaye euh, borom bi ni nga xam ne loolu la ne ala inna hizballahi humul muflihun waaye am na hizbu shaytaan muy awliyaa'u shaytaan borom bi na ne ala inna hizballahi humul muflihun waaw alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee naa inna hizballah ñi nga xamante ne ñooy parandooy borom bi tabaraka wa taala humul muflihun waaw ñoom de ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñi texe ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo texe waaw waaye am na xisbu shaytaan ña nga xam ne ñoom la tuddoon ci kaw waaw te avant di tudd njëkkoon na tudd te suuratul maa'ida hizbullah wa man yatawalla allaha wa rasulahu walladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun képp koo xam ne ki nga méngool mooy yàlla azza wa jalla gëm ko yaakaar ko di wéeru ci moom di sàkku ci moom ndimbal te xam ne moom moo am xawla quwwa képp koo xam ne boroom boobu nga méngool wa rasulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moom la yoor ci jaam yi nga topp ko sopp ko bëgg ko topp sunnaam ak lim fi ne woon bëgg ñu baax ñi ndax boroom bi tabaraka wa taala ak képp ko sopp ak fu man di mel bu man di am walladina amanu waaye mu méngoog ñi nga xam ne ñay parandoo mooy ñi gëm yàlla waaw du fekk ay yéeféer di leen gënale ci ay ngëm yàlla parce que lu leen yàlla baddil ci wàllu am amu àddina jamais même bu dee jullit ñu ngay def lu dul noonu dina leen sopp sopp gu du dakk même bu dee dina leen corriger di leen waar di leen jàjj nag ci yi nga xamante ni àndul ak li nga xam ne mooy ngëm yàlla gi ñu nekk waaw waaye ni mu leen di soppe manula mel ak ñi muy sopp ñeneen yéeféer yi mu ne ñi mel nii fa inna hizballah ñoon ñooy paranooy yàlla parti bi yàlla humul ghalibun ñooy féete kaw lool ca suuratul maa'ida la ko waxoon ay cinquante six waaye ca suuratul mujaadala wala mujaadila ginnaaw li mu mujjee wax muy hizbullah am na man ñu mu tuddoon muy hizbu shaytaan ñi nga xam ne ñoom la woon istahwada alayhim ash-shaytaan fa ansaahum dhikrallah waaw ulaa'ika hizbu shaytaan alaa inna hizba shaytaani humul xaasiruun ha suñu boroom ne ki noot yéefér yi ki noot ñi nga xamante ne boroom bi malgré li mu leen defal ci alal santé lépp ci kaw suuf waaye ñu weddi ko weddi ay yonentam alayhimu salaatu wassalaam ki yàlla seetaan ñooñ yàlla seetaan ba mu leen seetaanee ka mu bàyyeeg ñoom mooy ngan mooy iblis istahwada alayhim ash moo leen noon dafa tafu lépp loo xam ne daf ko fatt fu leer bi jaar daf koo fatt ci ñoom borom bi seetaan leen ci maadu ak moom lu mu leen def li ëpp solo te ñu génnoon ko avant buntu bii muy buntu sikkar yàlla téereb sikkar kitaabu zikrullah fa ansaahum zikrullah te mooy jaamu yàlla ji jinéri bal jaamu yàlla yépp sikkar la ndax dalay fàttale borom bi iblis fàttale loon zikrullah ñuy tudd seen borom di fàttale ko seen borom di fàttaliku seen borom à travers jaamu gi ñu koy jaamu ci actes yi nga xam ne moom leen digal ñu koy def waaye di ko tudd ak seen làmmiñ di ko tudd ak seen xol Iblis fàttale loon ko yàlla ñu samp seen bopp ak seen nguuru ak seen ay ay ay bagages ak ay ñi mel ni ñoom di jàpp ne àddina bi euh, y a pas xalaatu ku tardé la naan yàlla. xalaatu nit ñi yàgg la et il faut être moderne ñu foog ni ñu ngi ci nguur a xaw xamuñ ne Iblis moo leen teg ci cette mauvaise station waaw fa ansaahum dhikrallah mu fàttaloo leen li nga xam ne mooy le sens même de la vie le sens même de l'existence hein de cette globe terrestre waaw waaw mooy Iblis da leen a fàttaloo ñuy tudd seen borom wal iyaadu billah ñu sam seen bopp fa ansaahum dikrallah mu ne ulaa'ika gis ne gaa yooyu moo tax boo leen gisee amul dara lu ñuy sóor dara lu ñuy dugg amul dara lu ñuy bàyyi xel ci seen borom tabaaraka wa boo xam ne leen seetaan ak iblis mu yées mi moo tax seetal seen dund ñoom bu ñuy defar loi xalaatoo ñuy xalaat yàlla non non non bu dee am na ci réew ma ñoo xam ne dañ naan dañoo gëm ñoom la ñuy njëkk teg fee teg ay loi yoo xam ne dañ leen di museler dañuy tax man ñu amati droit wax ndax fu ñu waxee rek tàmbi nañ ci cour ci ci biir loi bi boo xam ne moo leen di condamné moo leen di faj moo leen di duma teg leen ay amande yu metti bu jaree sax ñu tëj leen ay at ndax ñoo wax mbiru yàlla ci foo xam ne kenn waru ko fee wax parce que c'est la fii laïcité moo fa am droit de cité pas ay jë waaw waliyasu billah moo tax seen lépp noonu la dañoo fàtte yàlla bu amee ca biir réew ma ku leen koy fàttali ay loi yu metti lañ lay dóor di xool nag lépp lu yàlla moomu nga xam dañ koo fàtte woon ñi nga xam ne ñoo dëkk ci réew mi nekk ay jullit wala boog même bu dee ñoom ñoo ñee ay jullit lañu mais dañoo sàggan bàyyi seen bàyyi li leen fi borom bi tegoon ba iblis ñoot leen waaw ñu topp ay idée jéggaani ay idée feneen wala seen yosu bopp lépp nag di mooy yàlla ak génne yàlla ci waaw ñu vie publique yàlla du ko res waaw ku am sa yàlla nga dem ci privé nga def ko walla iyaazu billah xoolal wax ju ñaawe noonu waaw <laughs> xoolal ma wax ju ñaawe noonu waaw bu amee ñu leen di fàttali loolu ci ay wéy ngëm yàlla ci seen doxalin ay jigéen yoo xam ne ñu ngi leen di gis ci mbedd yi ñuy muuru wala góor ñoo xam ne gis nañ ñuy sol seeni xamis di dem ci jàkk yi ak jàkka yi yooyu loolu da leen di metti il faut tout pour def ay loi interdire loolu ndax lan bëgguñ ki leen di fàttali yàlla ndax ñoom ansa fa ansahum zikrallah seen chef di Iblis te dana fàttale woon yàlla pourquoi kon ñii nga xam ne tekkiwuñ dara ñëw di ñu fàttali ki nga xam ne moom lañ naan yàlla te existewul wal iyaadu billah suñu boroom ne ñooñu nag ñooy xisbu shaytaan ñooy parti shaytaan ala waaw yi ala yow ngeen ma yëgal leen ala fattar ñi leen nopp yi ma wax leen inna hizba shaytan parte shaytan humul xaasiruna ñooy ñi perte li ñu bëgg wax fii mooy karamatul awliya muy xar baax yoo yële teraanga yoo yële borom bi di jaarale ci loxo awliya om yi anhum shaytaane day fexe di mime ak ay mbokkam lu mel noonee ngir daldi diingat daldi eh, eh, duurante mbagg ak awliyaa ur-rahmaan waaw waaw ngir nan la koy defe mooy day fexe nag ñoom ñuy def lu mel noonu moo tax ci saar boobu innal ladina yuhaadduuna allaha wa rasulahu kubitu kama kubita alladhina min qablihim te loolu mooy iblis ak i mbokkam <laughs> dañuy fexe du dóorante mbagg ak awliya ar-rahmaan yi ci naka ngir won leen ne ñee li ñuy wax du dëgg waaw gis nga ñii ñu naan ay awliya ar-rahmaan li ñuy wane loolu dara ñépp ko man nga gis ñoo xamante ni ñu salte lañ ñu takk lañu baaxuñu santuñu ñoom itam di def loo xam ne xar baax la lépp nag di tourner autour di njibar waaw autour de njibar loo xam ne nit normal nii du ko man ñu ne la nag gis nga sawaay nee na day man na man itam man naa waaw <laughs> la an Nadr ibn al-Harith wa kana shaytanan min shayatin Quraysh daal di woon wax bi yonent sallallahu alayhi wasallam feeñee di jàngal nit ñi alquran wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma lan la def mu dem réewu Perse daal di jànge li nga xam ne mooy histoire ñoom Rustum ñoom Isfandiyaar muy ay yu yuñ doon nettali yoo xam ne ñoom xame woon nañ ko woon Perse boo seetloo histoire yu bari ba xattaa li nga xam ne moom lañuy ñuy woowee les fables de la fontaine ci perse yi la jóge Ibn al-Muqaffa rahimahullah dajal woon na te yooyu yëpp muy ay contes yoo xam ne ñoom dañ ko yàgg am ay millénaires mu dajale woon ko ay siècle siècle siècle la fontaine ñëw dem toje ko ñëw bind ko tuddee ko boppam am yu mu ci jël tudde ko les fables de la fontaine déedéet <laughs> am na ibn al Haaris bokkoon ci kàccooru Quraysh yi daal di dem jàngi yooyu bu ñëwee Quraysh yeneen saa salaam di jàngal nit ñi biir Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan ay aaya alquran moom itam mu naan Muhammad gi nu maa rafet li muy wax waaw am naa histoire comme ni mu ko amee bu leen waru ci moom noonu mu def di tahaddi di jéema eh, yuhaadduuna Allaha bokk di jéem a biirante mbagg Allah ndawam bi loolu noonu xewam ci yonent way ñi doon yonent yi muy sa euh, awliya yi ñoom itam noonu képp lu iblis yi di doxalanteeg ak seeni taalibeeg ñoom ndax yonent way saa saam nee nañu wa innal ulama hum warasatul te yëg na boroom xam-xam yi te yàlla ñi nga xamante ne ñoo xame ci yàlla leeru yàlla ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon mu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam waaw kon nag la yonent yi alayhimu salaatu nee woon ci la ñuy ne waaye la leen daloon nañu xaarit mu dal leen kon loolu liñ ci bëgg a wax mooy buntu la boo xam ne bu yaatu la bu a am solo karaamaatul awliyaa wa fadlihim ak seen ngëneel waaw léegi dinañ ñëwaat ci lii léegi lëkkaale bi am ak buntu yi buntu yi ñu génn te lépp di wax kitaabu daawaat ñu ne la xam nga buntu yu ñu génn fadlu du'a yi la ko imaam njëkk génnee la ko njëkk indi fadlu du'a ngëneelu li nga xamante ne mooy ñaan après mu daal la ciy teg baabu fadlu du'a bi dhahril ghayb bële mooy ngëneelu ñaan ñaareelu bunt bi ngëneelu di ñaanal sa mbokk fi woo xam ne nekk fa wala déggu la wala yëgu ko après bunt bi ñu génn baabul mu indi masaa'ila fi du'a ay masala gi di wax ci wàllu ñaan bu tëje ko baabu karamaatil awliya bunt bii di wax ci xar baaxu yi nga xam ne moom la borom bi di jaarale di ko terale ay parandoom waaw lan mooy lëkkaale ñu ne la lëkkaale bi waxoon nañ ko fan yee mooy ne ñi nga xamante ne bi yàlla ne wax ah, qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum seen boroom nee na ngeen ñaan leen ma ma may leen ña jàppelool lool jaamu yàlla jàppe ko noonu di ko def ngir li leen ko boroom bi digal hein ah, ak lam ja teg ñi nga xam ne yastakbiruna an ibadati ñoom ñu ñoom ñoom ne meluñ noonu nekk ci ñaan googu nga xam ne dafa bari ay ngëneel ndax yu ci yonent bi alayhi salaam yu ko boroomam leeral mu leeral ñu ko ak yi ci alquran wax waaye ngëneel li nekk ñooñu buñ ci newee ñu bañ a nekk di ñaanoo jublu ci seen bopp waaye jublu ci ñi nga xamante ne mooy mbooleem ku yàlla bind seen mbokk ku ñu xam ku ñu xamul di ñaanal koo xam ne masulaa gis masoo ko la dégg xamula xamoo ko devenril xayb ak koo xam sax ak masala yi jëm ci wàllu ñaan borom bi nag mu indi buntu bi ngir wan ni ñi nga xam ne nag ñoo tënku ci lii ndax al bul fàtte hadith sayna Nu'man ibn Bashir ad-du'a huwa al-ibada waaw ak muxul ibada sayna Anas yeneen saa sam ne ñaan dëgg dëgg moom mooy jaamu yàlla waaye ñaan mooy yuqu jaamu yàlla te yuqu mooy quintessence su doomu aadama boo ko dindee ci bopp doomu aadama bi day dof dootul nekkati mu ne loolu nag li ko représenté ci jaamu yàlla ji yépp mooy ñaan ñi nga xam ne nag ñoo tënku ci bunt boobu ci diggalu yàlla boobee borom bi nag di leen teral ñooñ la yàlla teral di waxaale seen ngëneel ak yi nga xam ne lay jaarale seen loxo ak ay ngëneel moo tax imaam tëje bunt bi li nga xam ne téere bi kitaabu daawaat bunt bi léegi nag liñ doon wax sànq mooy jullit suñu waroon moo ñu xamale ne mais wa kaza ko kadhalika wax sa wasata naka noonu lañ leen defe ñi nga xam ne ay xeet yu diggu dóomu la ifrat wala tafrit du ñu gàttañlu waaye tamit du ñu ëppal ci lépp nag waaw kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéene yén ji xeet bu ñu génne ci biir nit ñi kon karamatul awliya dafa am ñoo xamante ne gëm nañu ko nekk ci wasatu ya kooku yeneen saa salaam jàngal ni dal euh, diggu dóomu googu gëm ko ni ko alxuraan waxe ni ko sunnaa yonent bay saa saam indi mu sax ci ñu gëm ko waaw xam ne nag alxawla wal quwwa nekkul ci ñoom la jóge waaye boroom bi moo jaareleel ay mbir ci seen loxo du ñu jaawale nag mukk ñooñu yàlla mii def à travers ay mbindeefam ak mbindeefam yooyu muy jaarale mbir yi loolu lu ma ci bëgg a wax du yàgg ba ñu jàppe wali yu boobu ak fu man di toll ab yàlla bu ñuy jaam ab yàlla bu ñuy bu ñuy jaam mukk waaw du yàgg ba ñu jàppe wali yu boobu ab yàlla bu ñuy jaamu déedéet ndax ar rabb rabb wal abdu abd waaw ndax kat borom bi mooy boroom jaam di jaam waaw lépp loo xam ne mën naa feeñ borom bi feeñal na ko seeni loxo te dafa am ay chartan ah. loolu moo taxoon sàng mënaan la Iblis dafa am ay mbokkam tamit yoo xam ne dañuy wane yu mel noonu nan la ñuy ràññeewe nag lii karaama wa waliyu ak waa jii ko def lan la ràññee ne kii nii waliyub yàlla la wala boog du saytaane wala dum ji darkat waaw parce que kat loolu loolu loolu lu lu lu lu jara xam la sinon bu ñu ko xamul mooy ku amul ràññee man ngaa tàbbi ci piège yu koo xam ne noonu bi yàlla la muy feeñoo ci mbubb ku baax mu yóbbaale la waaw mu yóbbu la ci teenu alkande yoo xamante ne nii bu la borom bi repêché wul dootoo fa génn waaw waaw waaw nan la ñuy ràññeewe ñoonu mooy li imaam al-Layth waxoon waaw al imaam Yunus ibn Abd al-A'la as-Sadafi rahimahullah nee na dama qultu lish-Shafi'i nee na damaa wax al imaam ash-Shafi'i di Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i al-Muttalibi sëriñu ngiru Shafi'i yi moo ko jiite nee na dama ne ko kaana Layth ibn Sa'd yaqul ma ne ma ne ko kaana nekkoon al-Layth ibn Sa'd al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi di aalimu Misr di boroom xam-xam waa Égypte ma ne ko moom de da doon wax parce que imaamu Shafi'i bon dund na ak mais gisu ko parce que moom ci imaamu Malik la ne di jàng Médina te al-Layth jamono yooyu fekk na al-Layth jóge na ndax Misr moom mu nekk ak imaamu Malik ba imaamu Malik génn àddina mu jóge fa di wër te bi muy Layth moo njëkk gaañu imaam Malik cent soixante quinze la gana la génn àddina imaam génn àddina cent soixante dix-neuf mooy Layth génn àddina ñeenti ak imaam Malik di dóoru génn àddina bi imaam Malik génne àddina rahimahullah taalibeem lii di imaam Shafi'i daal di jóge foofu nag di wër ci boroom xam-xam yeeg di gox yi biñ duggee Misra dugg Égypte ñëw fekk fa àllay si ndax faatu mu fekk fa ay taaliyoon ak ay bi mu xoolee mbindu àllay mu ne hee allaysu afqahu min Malik walakin allah <laughs> waaw loo am am sëriñ boo masa taqalool taqalool boo gisee koo xam ne boroom bi am na ngëneel gum ko defal ci sa kaw sëriñ bul am iñaan wax mu ne hee allaytu afqahu min Maalik allaytu mii de ibn Sa'd mii ma ak à travers taalibeem yii afqahu min Maalik moo gën dégg fiq man sama sëriñ bi Shaafi'i di Maalik ibn Anas imaamu daaril hijra boroom giiru moom tamit giiru Maalik yi waaye nag bayra cër bu mag bi ci ki xam-xamam dina feeñ nag lool yàlla defalu ko mu waaye imaamu Maalik sama sëriñ la ko defal rahmatullah ala jamii wa anhum moom moomu nag lañu ne ne ko waaw Al-Layth ibn Sa'd da doon wax naan <laughs> da doon wax ta ki ko wax mooy Sadafi rahimahullahu taala rahmatan wasi'a ngir wan rek nan ngay ràññeewe diggante ki nga xamante ne nii mooy waliyub yàlla ak ki nga xamante ne parandof saytaane la boo xamante ne boo moytuwul boo vigilant wul dalay yóbbaale Yunus ibn Abdil A'la Sadafi mu ne wax ko saafee ne ko al-Layth ibn Sa'd da doon wax naa idha ra'aytum ar-rajula bu ngeen gisee nit ki yamshi ala al ma muy dox ci kaw ndox waaw nit kuy dox ci kaw ndox wa yatiru fil hawa muy naaw ci kaw jaww ji nit ku taxaw nii di naaw xam nga lool xar baax la xar aada la xar ko aada la du da ngay gis nit ordinaire nit nit ñi alhamdulillah leer ko ci nit ñi kenn du fi naaw ak dox ci ndox mu ne bu ngeen gisee nit kuy def lool fala tartarru bi hatta tu'ridu amrahu ala alkitabi was sunna waaw mu ne bu leen waru ci moom de waaw loolu ngeen jël ay mbiram moom ngeen gaaral ko ci alquran ak sunna nan la def ak moom ndax inna alqurana huwa almizanu ta'rifu ah ci ngay xamee maa xawayta waaw gis nga alquran mooy balance bi alquran ak sunna mooy balance bi nit kuy jaay lu ne teg ko ci balance u alquran ak sunna ba xam nan la def ak ñoom fi ngay xamee lépp loo am ci ay teraanga lépp loo am fa yàlla ci noonu lu koy xamee wala loo ñàkk mu ne bu waru ci kooku de bu leen dégg ñu naan ndiw da dox ci ndox mi wala da doon naaw ci jaww ji rek ngeen tëb commencé di ko yëkkati waaw di waru ci moom déedéet jël leen ay mbiram ngeen gaaral ko alquran ak sunna dundam ak ay waxam ay jëfam nan la def ak alquran nan la def sunnatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalaam waaw imaamu Shafi'i ne Allah wax na dëgg waaw waaw reprendre ak wax ji bal ida ra'aytum ar-rajula yamshi 'ala al-ma'i wa yatiru fi al-hawa fala taghtarru bihi hatta tu'ridu amrahu 'ala al-kitabi wa sunna waaw lii la waaw loolu lañ koy xamee ki ngay xamee kii nekk njibarkat ak ki nga xamante ne wàllu yàlla la koo xamante ne nii mën na toog fii dëgg la am lu mu def yoo xam ne xar baax la waaye julli yàqalu ko dara nga seetlu ne sawaay julli mooy le cadet de ses de faalewu ko <laughs> waaw soit du ko def ba pare di ñaawal di tuutal ñi koy def walla moom ci boppam li yonent bi alayhi salaam digle mu gin koo sori dangay xam ne kii ak lépp lu mën a génn ci moom kii bul waru ci moom taalibe Iblis la waliyu shaytaan la waaye nga ne waliyu shaytaan la waaw loolu <laughs> waliyu shaytaan la parano seytaane la mais du parano yàlla mais bu dee gis nga mu def yoo xam ne lii moom xar baax la en tout cas yàllaay def jaare ko ci moom dañuy raccourcir naan mu def mais xam nañ ne ki nga xamante ne mooy kiy def wallaahu xalaqakum ko ma ta'malu mooy borom bi moo leen bind ak li ngeen di jëf te mooy jaarale yooyu ngir terale ko ab ab ab ab parandoor ñu gis ne kii def lii wala kim jaare ci moom bi ñu xoolee ndigalu yàlla yi di ciy tënku lool wootewuñu ku nekk kenn ku nekk nag ak ak ak ak xifz ak ak isma bokk ne moom du mas a def njuumte déedéet waxuñu loolu waaye li ëpp ci ay mbiram ci alquran ak sunna la ko teg kenn ginu ko topp sunna yonent bay saa saa wala mu bokk ci sopp alquran sopp jaamu yàlla yi jàkka ak ak nitu yàlla yi ak tamit képp koo xam ne jullit nga yu mel noonu dañuy xam ne lii kii waliyu la kii lii mu def lii jaar ci moom lii teraanga la bu ko yàlla defal loolu nag bu amee mu am ñeneen liñ doon wax naan diine ji dangay ngay alwasatu yàlla da ngay bañ waaye bul gàttañ am na ñoo xam ne ñoom dañ naan la gëm nañu karamaatul awliya parce que sax na ci alquran comme ni ko imam dendee fii an-Nawawi rahimahullah di ko leeral yooyu dañ naan gëm nañ ko waaw yooyu yëpp gëm nañ ko walla nangam nangam sax na ci sunna waaye képp koo xam ne ku ñuy dundal la koo xam ne loolu feeñ na ci yow ñu weddi la loolu nag façon weddi la boo xam ne mooy ñi nga xam ne ñoom culte de li ñuy jàpp ne lu baax mooy li wees woon jamono ji nekk ak ji ñëw dara lu baax amu fi waaw du ñu taxaw di ko wax waaye seen jëf yëpp loo ko wax ak tamit kenn mayu yàlla yam mayoon jamono yu jëkk yi amatul léegi waaw ah kooku mu ngi tënk nag jamono mayu yàlla ci jamono ju ak jamono alors que nag borom bi zalika fadlullahi yutihi man yasha kooku ko yasha nag borom bi waxul ne mooy ñi jiitu kese laa koy jox moo tax yeneen saa sam doon wax naan ci hadis bi nekk sunan Tirmidhi ummati kal matal sama xeet dañoo mel ni aw ndox ab taw buy wàcc kenn xamul est li njëkk a wàcc ak li mujj ban moo ci euh, gën aw kamaakaal moom loolu la allahu alam nangam ak nangam waaw wal iyaadu billaah loolu façon gàttañ lu la di ñëw sax bay di nga awliyaullahi di leen traité de kazzabun ay ay ay ay kacc kat wal iyaadu billah loolu nag képp koo xam ne yaa ngi ci buntu boobu nag leer na yaa ngi ci buntu danger bu rëy waaw ndax borom bi waxoon na man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb képp ku ma noonool sama benn parandoo sama waliyu yow déclaré naa la guerre waaw waxoon naa dafa am yoo xam ne bu dee daf laa fëkk kenn terewu la nga ne ah man de wax dëgg yàlla lii man manuma ci yàbb parce que sut na ma leer <laughs> alhamdulillah waaw kalaamuhum ida dahaaka ya balid fakul kama qaala zaki abdul wadud kalaamu lawliyaa i lastu afhamu li annani ana ana wahum seen jëf ak seen ka seen seeni wax bu dee ne parce que tamit li li ni seen jëf borom bi di jaaral xar baax loolu lay jaarale ci seen làmmiñ loo xam ne nit ki yow da lay fëkk naan ba soo ko dégg te ay vérité la wala ay xam-xam wala ay géeju yàlla yoo xamante ne ay monde yàlla yoo xam ne yow yaa ngi koy dóor a dégg ci diw mii muy wax ne existe na di ko décrire mel ni sawaay da nga naan mii kii xanaa dafa taxaw di xool di ko décrire te noonu la demee borom bi moo ko xamal loolu bul ne wax nañ la ni ngay def mooy jëlal kooku nga teg ko ci miisaanu shariati waaw teg ko ci miisaanu alquran ak sunna nga xool boo gisee ne yooyu yépp ci lu tag ko nga xam ne ah xam-xam yemul ci li feeñ <laughs> iceberg la ci gën a rëy ci suuf la nekk mooy galaas yu rëy boobu ngay gis ci biir gi mu mel ni montagne li feeñ la ca suufu ko ëpp fuuf ma kii laa maxaala manu la nekk lu dul lii muy wax mooy la nekk ci suuf te man jotewu ma foofu man ci surface bi laa yemagul gis nga boo gëmee loolu bés boo àggee borom bi saa bu ko soobee dalay yow mu may la nga xam la ca biir day yomb ci yow mais bés boo ko weddee comme la imaamul Ghazali yi doon wax foog naa gis malaaka yi la doon la doon wax la doon weddi ay jamono quoi yàgg bu dul gis malaaka yi en tout cas foog naa loolu la bu mu juumul waaw ci ku dul yonent quoi waaye ba mu demee mu ne borom bi def na ma àgg koo xam ne man naa leen gis waaye la ma ko doon weddi moo taxoon mu xañ ma ko waaw kay kon loolu moo tax di diingat yooyu dëgg la da diingat ci ñoo xam ne ay caaxaankat lañ di woote wu rek waaw kaana abi waaw waxam yëpp palmarès sa lépp ci baayam kese la saa maam nangam bëgg mbaal nit ñi loolu ma ne da nga ko naan ma ne kii caaxaankat la waaw diingat kay bañ a diingat façon yu mel noonu bañ leen diingat ñooñu ñuy wax mooy ñi nga xam ne seenug wilaay daa leer te nam lay leere mooy ci alquran ak sunna ngay xamee ay mbirum jeex na kooku ñuy wax nga bañ di noonoog moom ndax boo noonoog moom borom bi nee na yaa man déclaré naa la guerre kon nag ñu bañ a gàttañu ci seen mbir waaw du ñu ëppal waaye du ñu gàttañu quand même nekk ci alwasatiya te ñu xam ne nag wala yu yooyu mooy dañu am ay ay ay ay ay ay daraja yu wute ndax képp koo xam ne yàlla def na ne nga nekk jullit yow waliyu nga képp koo xam ne way ngëm yàlla nga yow waliyu nga léegi nag suuf ka tafaawut dafa am ci darajaat yi waaw mooy dañu am dañu wutee am nañu gën a kawe am na ñoo xam ne ñoo moyen kawe am ñoo xam ne ñoo gën a suufe nangam ak nangam loolu lépp da cee am waaw loolu da cee am waaw <laughs> waaw waaw euh, kon loolu tamit beneen mbir boo xam ne dina dimbali tamit nit ñi te ñu bañ cee woro mooy wàllu yu pour nga xam ko parce que dañoo naqaree xam ara isun fii xidri zil jalaali lañ waaw dañoo nekk ñoo xam ne ay séet lañu <laughs> la boroom masaalik waxoon radiyallahu anhu ne ara isun mooy ay séet lañu nekk ci biiru fu lay xam ne borom bi màgg bi moo leen fa moo leen fa denc waaw ci ay ay ay ay ay kër yu baax waaw <laughs> wala ci li nga xam ne xaw dëgg yu baax foo xam ne kenn du leen gis en tout cas ñu bari duñ leen gis du ñëpp feeñ am na ñoo xam ne dañoo feeñ seen moom dañoo feeñ mais ñi ci ëpp feeñu